bi nga xamante ne nii gisoon nañ ci jotaay bi weesu al ismul jaamidu wal ismul mushtaqu muy al ismul jaamid ak al ismul mushtaqu muy noo bi nga xamante ne nii al jaamid mooy bi nga xam ne jógewul ci verbe al mushtaq mooy bi nga xamante ni nii moom ci verbe la jóge tey nag ñu war a gis al ma'lum wal majhul comme niñ ko waxe woon bii dafa niroog almaalum mooy lu ñu xam almajhul mooy lu ñu réere léegi nag moom dafa xaw a niroog lan dafa xaw a niroog almaarifatu ak annakiratu mais almaarifatu ak annakiratu liy différence beeg ak almaalum wal majhul alma al annakiratu wal ñu ngi leen doon wax ci lan ñoom dañ leen doon wax ci cadre bi ñu doon waxe ay ism tur yoo xamante ne nii comme buñ nee défini un nom défini et un nom indéfini loolu ci tur yi la alors que al maalumu wal majhulu lool nag bi ci tur yi waaye ci verbe yi la moo tax dañ naan al fi'lul maalumu wal fi'lul majhul verbe bi nga xam ne xam nañ ki ko jëf ak verbe bi nga xam ne xamuñ ki ko jëf lool mooy différence bi kon am an nakiratu wal ma'rifa buñ ko waxee boobu ñu ngi ci tur yi alors nag beneen bi nga xam ne mooy almaalum wal majhul boobu nag mu ngi ci jëf yi mooy ci tur yi ci boobu lañ nekk tey nag kon almaalum wal majhul kon dañuy xam ne kon ci wàllu gan lañ nekk ci wàllu al afaal dañ naan al fi'lu al majhulu wal fi'lu al maalumu ginnaaw balaa lool nag bala ñu dugg tey ci cours boobu ñu waroon a gis exercice yi nga xam ne dafa concerné woon al ismul jaamid wal muy tur bi nga xamante ne nii kon ci fin la comme niñ ko waxee loolu gisoon nañu ko dafa amoon benn exercice rek la woon tamrin dañ ne woon bayyin anwaa al asmaa at taaliyati at bayyin leeralal anwaa al asmaa yi façon tur at taaliyati di ñëw ndax gisoon nañ ci façon huit façon tur yoo xam ne gisoon nañ ko ci pour bee weesu gisoon nañu ko léegi nag ay tour nag leen di nag ne la nag nga wax ban façon la est-ce que ismul la wala ismu maf'ul ismul fa'il loxoon naa la suite mooy euh, participe actif loolu lañ koy tekkee ci tubaab mooy ki nga xam ne moom moo jëf-jëf ji tur bi nga xam ne day tegtale ki jëf-jëf ji ismul maf'ul mooy participe passif tour bi nga xam ne moom mbir mi dafa dal ci kawam moom jëfu ci dara dafa passif mooy mbir mi dafa moom nekkul ne ay effort am moo tax mbir mi am ak tamit bokkoon na tamit ci nga xamante ne gisoon nañ ko al mushabbaha nga xamante ne nii sifatul mushabbaha dañ ko koy wax sifatul mushabbaha bismil fa'il nga xam ne boo melo la boo xam ne ab melo boo xam ne day niroole dafa niroog ismul fa'il ñu koy wax al sifatul léegi tamit gisoon nañ al mubalagha mu mubaalaxatu ismil fa'il nga xam ne mooy superlatif noonu mooy kii nu mu tuddati euh, mubaalaxa mooy extrapolation da cee am ak exagération ci mbir mi waa ji ni mu dépassé ni nga xamante ne mbir mi noonu la saxee ci moom nga xam ne ni mu koy defee dafa doy waar ismu tabdil moo doon boobu mooy superlatif gisoon nañ tamit nom de lieu ak nom de temps après bu mujjoon ñu gisoon noodut yi muy ismul ala léegi nag façon yooyu la ne tur yi di ñëw ana yii ban la ci kon da ngay table nga def huit façon tur yi nga xam ne gis nañ leen ñoom ñépp léegi nag boo ko defee buy bokk ci fenn rek nga bind ko foofu ci biir table bo kon bi njëkkoon suur la maksuur mooy loo xam ne dañ koo damm maksuur moom la <laughs> moom maf'ul la ci maf'ul kon moom ismu maf'ul la mooy maksuur moom lu ñu damm kon jëf ji moom dañ koo lekk mais bu moom mooy def participe passif la bi ci tegu taabaan taabaan mooy koo xam ne dafa sonn loolu mu ngi nekk ci wazn fa'lan loolu sifatul mushabbaha la sifatul mushabbaha mooy day décrire nit ki état boo xam ne da nekk nga xamante ne nii moom mbir mi mooy dafa sonn tey ñu ne taabaan ala wazni faalaan kon moom sifatun mushabbaha la bi ci tegu mizaan mizaan mooy balance li nga xamante ni moom lañuy ñuy lool ismu aala la ismul aala la mooy turu moom turu lan la tur non du fii ndax mizaan dañ koy utiliser wazana mooy mooy mooy màndaxe na mooy def na peser na léegi nag moom li muy utiliser pour peser mooy misaan kon loolu nga gis ne noobu déy la ismu aala ismul aala léegi bi ci dégg woon mustami'un mooy aji déglu ji ki nga xam ne moom day sànni noppam day maye noppam di déglu mustami'un kooku kon lan la moom moom dafa nekk ismu fa'il ismu fa'il mooy aji ki nga xam tour bi nga xam ne day tegtal waa kiy jëf ni muy jëf ismu fa'il la moom léegi a'zam a'zamu ki gën màgg kooku su kii la euh, superlatif la mooy ne daa am ku màgg wala ñu màgg ñoom ñépp noo bokk màgg waaye nag kii da leen ñu ne mais nag kii a'zamu moom moo gën a màgg kon loolu superlatif la bi ñu tegu mooy ismu tafdil bi ci tegu shaakirun shaakirun aji sikar koo xam ne day sant aji sant sant aji santkat sant koo xam ne aji sant ji day sant kooku ismu fa'il la fa'ilun shakirun mustashfa kooku ismu makaan la mooy hôpital kooku ismu makaan mooy bërëb boo xamante ne dañ fay fajaate bi nga xamante ne nag moom moo ci tekku mu'tamadun mooy li nga xam ne dañ ci sukkandiku dañ ci sukkandiku mu'tamadun kooku ismu maf'ul la ndax bu doon ismu fa'il mu'tamidun ngay wax mais mu'tamadun la moom ismu lan la ismu maf'ul mooy jëf ji dañoo dañoo wéeru ci kawam mais du moom moo wéeru maqbaratun mooy fi nga xamante ni fa lañuy ñuy denc ñi génn àddina mooy ab bàmmeel bàmmeel kon lan la moom ismu makan la turu bërëb la ndax daa am bërëb boo xam ne foofu comme mustashfa moom comme loolu la maqbaratun kon turu bërëb la boo xamante ne nii bu ñu xam la tomb bu ñu nee almeer loolu bërëb la bu ñu xam alamu mooy gën xam gën a xam ismu tafdil mooy ñépp xam nañ wala ñii xam nañ ne bu ma nee walaakin ma ñii ñépp ulama walaakin muhammadun alamuhum waaye nag muhammad moom moo leen gën xam jabbaarun mooy aji ki nga xamante ni mooy réparer damm-damm yi ci turu suñu borom yi la bokk nga xam ne tamit ki nga xam ne tamit mooy mën a tamit di rëq ndiggu nit ñi nga xam ne ñenn ñi nga xam ne kàccoor yi am doole gi mu leen féete kaw am leen doole seen kaw nga xamante ne kenn mënalu ko dara tamit jabbaar kooku la kooku daa nekk lan euh, ci mubaalaga la mooy surtout mooy mooy da gis ne extrapolation ak tamit nga xam ne yàlla ni ñu ko manee dafa mooy loo xamante ni dafa exagéré day exagéré par rapport ak nit ñoom ni ñu ko mane fuuf fuuf fuuf ñu ko féetee kaw jabbaaru loolu la léegi bi ñu tegu muallimun moom ismu fa'il la muallimun mooy aji jàngalekat kooku mooy tur bi am day wane ne kii da koo jëf muallimun majlisun comme buñ nee majlisu shuyukh comme loolu le sénat en arabe moom majlisu shuyukh la ñuy wax comme que sénat bi léeg-léeg na mag ñaa fay ne moo tax ñu tudde ko shuyukh majlisu shuyukh mooy assemblée bi nga xam ne fa la sénateurs yi di daje waaye tamit dañ naan al parlement tamit majlisul wuzara dañ koy wax mooy le parlement arabe tamit danaan léegi dañ ko arabal parlement ñu ne al parlement waaye loolu majlisu majlisul wuzara al wuzara mooy les mooy non mooy ci euh, nu mu tuddati wuzara mooy ministre léegi bu dee ñoom fi nga xam ne dañ koy def ak conseil ak yooyu conseil des ministres ñu ne majlisul wuzara léegi kon majlis ismu lan la ismu makaan turu lii la basirun mooy aji ki nga xamante ne nii ni muy gise yi aji gisaakoon la kooku comme suñu borom moom lan la mubaalaxa la moom fa'il la ala wazni fa'il mansurun mooy ki nga xamante ne dañ koo dimbali dañ ko dimbali kooku ci ban wazn la nekk kooku kii la bokk ismu ku nga ismu maf'ul la mamsuur maf'ul kooku ismu maf'ul la tawwaabun ki nga xamante ne ni muy jéggalee dafa jéggi dayo kooku mooy suñu borom subhaanahu tawwaa wa kaana allah tawwaaban rahiima boobu kooku mooy suñu borom loolu mubaalaxa la mubaalaxa la moom mooy extrapolation boobu da ko ciy gis nga xam ne day jéggi dayo ci ni mu koy defe mustaghfirun mooy aji ki nga xamante ne nii day sàkku jéggal day sàkku ñu jéggal ko kooku ismu fa'il la bu nag ismu maf'ul dañ naan mustaghfarun yi na mustaghfirun ismu fa'il la moom day tur waa ji nga xam ne moom mooy jéggalu aalimun kooku fa'il la kooku ismu fa'il la mooy boroom xam-xam aalimun kon ismu fa'il la aalimun ahmaru kooku ismu tafdil la euh, kooku non non non ma naan ismu euh, non non ndax euh, ahmaru mooy li nga xam ne dafa xonq mooy li nga xam ne comme axdaru la ñoom ñoo bokk loo xam ne dafa kooku sifa mushabbaha la ahmar lu xonq léegi samia sami'un kooku mubaalaxa la moom ci wazn fa'ilun la bokk kooku tamit mu baax laxa nga xam ne aji déggaa kon la mooy suñu borom subhaanahu wa ta'ala léegi loolu moo doon exercice yi benn boobu rek la woon kon nag ñu dugg nag ci suñu kuuru tey kon al maalumu muy vingt-deuxième cours ci ni mu toftalee téere bi mais ëpp na vingt-deuxième cours ci ñun gataay yi nga xam ne gisagul defagul nañ ko kon nag tey ñu war a gis al maalumu wal majhul lool nag dafa am loo xam ne dañ koy taqdiir mooy loo xam ne dañ koo fee dindi dañ koo mahzu mais taqdiruhu al fi'lul ma'lum mooy koy nattale mel ni dañ koo effacer dinduñu ko bi mais yow yaa xam ne fii ci verbe lañ nekk nekkuñ ci ay tur ci af'al yi mais pas ci asmaa yi kon dafa mel ni lii loolu al fi'lul ma'lum wal fi'lul majhul kon moo tax après sax moom la def kon almaalum mooy li nga xam ne dañ koo xam almajhul mu ngi ah, ah, almaalum mu ngi jóge ci alima xam na kon lu ñu xam almajhul mu ngi loo xam ne dañ koo réere kon almajhul mooy li ñu réere léegi nag mu ne al fi'lul bi nga xamante ne nii nag moom maalum la mooy lu ñu xam la mu ne verbe boobu nuqtataani day définir huwa ma dhukira fa'iluhu fil kalaami al fi'lul nuqtataani huwa ma dhukira fa'iluhu fil kama kalaami kon al fi'lul mooy li nga xamante ne nii dañoo tudd huwa moom al fi'lul ma'lum tur bi nga xam ne dañ koo xam huwa dañoo tudd sujet mooy ki ko jëf dañ koo tudd fil kalaa bi ci biir wax ji buñ ma nee bu ma nee ibra dóor na mbaam mi dóor na mooy verbe bi ibra mooy ki ko jëf kon fi'l boobu di jëf jooju kan la dóor mbaam mi di dóor mooy fi'l bi kon moom fi'l la bu xam verbe bu xam bu boobaa ñu ne fi'lun ma'lum la ndax lan xam nañ ki ko def mooy ibra moo dóor mbaam mi kon Ibra moo dóor dóor ji kan moo ko jëf Ibra bu ma nee daraba ibrahimu alximaara daraba kon fi'lun ma'lum la lan moo tax limaada nga ne li annahu urifa mooy xam nañ fa'ilu xam nañ di jëf ki nga xam ne moom moo dóor loolu mooy kon al fi'lun ma'lum al fi'lul majhul mu ne nuqtataani huwa ma lam yuzkar faa'iluhu fil kalaami huwa ma lam yuzkar faa'iluhu fil kalaami al fi'lul majhul mooy li nga xamante ne ni kenn tuddul ma lam yuzkar loo xam ne tudduñu faa'iluhu ki nga xam ne moo ko jóg muy sujet bi fil kalaami ci wax ji boobu kenn tudd ko bu dee nag bu mel noonu la nga xam ne moom kenn tuddul ki ko jëf loolu la ñuy tudde ismul al fi'lu verbe boobu lañ naan fi'lu majul buñ nee dóoris niis mbaam mi dóor nañu mbaam mi buñ nee dóor nañu mbaam mi kan moo dóor mbaam mi xamuñu ko ubbi nees bunt bi ubbi nañu bunt bi kan moo ko ubbi xamuñu ko kon wala tudduñu ko bokk ndax après dinañ ñëw ci ne léeg-léeg ñu xam ko mais par des raisons de sécurité ñu bañ koo wax ndax imaginer koo xamante ne nii la sawaay sonal ñëpp yow nga xam ko wala sàcc la moom sawaay ba pare bari doole kenn ñeme koo dénoncer ñu xel xel xel xam ne démb ci guddi moo sàcc fii mais nag kenn ñeme koo wax ndax moom mu ngi ci mbooloo mi ci bëccëg gi toog ci penc mi te waroon doole la ñooy ah waa bii de moom diw dañ koo sa sa dañ koo sàcc ana ku ko sàcc. mooy tudduñu ko voilà tudduñu ko bokkul ak xamuñu ko man nañu koo xam sax bañ koo tudd mais al fi'lul al kon huwa ma lam yuzkar li nga xamante ne nii tudduñu verbe bi nga xam ne tudduñu fa'iluhu ki nga xamante ni moo ko jëf fil kalaami ci wax ji loolu la ñuy tudde al fi'lul ma'lum léegi nag mu ne yusaaxul majhulu mu ne yusaaxu al majhulu min al fi'l al muta'addi léegi nag nga ne waa léegi kon al majhul waa léegi euh, nan lañ koy defare ndax wax naa la sànq bu ñu nee duriba alximaaru duriba dóor nañu xam nga bu ma nee daraba ibrahimu alximaaru nee naa la daraba boobu mooy exemple al fi'lul ma'lum verbe bi nga xam ne xam nañ daraba dóor na xam nañ ki ko jëf kan moo dóor ñu ne ibrahimu kon fi'l boobu daraba fi'lun ma'lum bu léegi nag verbe phrase boobu bu ma ko bëggoon a def fi'lun majhul phrase boo xam ne verbe bi day nekk majhul loo xam ne kenn du tudd ki ko jëf damaa duriba alximaaru duriba dumayees dóor nañu alximaaru mbaam bi tudd ma kam moo ko dóor mooy sujet bi tudd na ko léegi nag benn laaj day mooy léegi kon nan lañ koy defaree mooy ni ma def nii pourquoi naka laa def jóge ci daraba ñëw def ko duriba mu ne la nag loolu la ñuy ñëw ñi mu ne yusaagu al majhuulu min al fi'li al mutaaddi mu ne yusaagu dinañu tëgg dinañ defar al majhuulu muy verbe al c'est-à-dire li bëgg a wax ci majhuul noonu ne rek majhuul mooy al fi'lu majhuul ci lan lañ à partir de lan lañ koy defaree min al fi'l al mutaaddi day bàyyeeku al fi'l al mutaaddi verbe bi nga xamante ne ni moom day soxla c'est un verbe transitif mooy verbe woo xam ne day soxla am complément ndax verbe intransitif mooy verbe yi nga xam ne lazim loolu la naan al fi'lul lazim al fi'lul lazim moom di am lan maf'ul bihi wala maf'ul rek bu ko soxla mooy soxla moom gone gi de lool fi'lul lazim la mooy la koo xam ne moom soxlawul di am lan ba xale bi feebar na loolu doy na alors que nag bu dee yeneen yi bu dee al fi'lul al al mutaaddi bi nga xamante ni moom day jalgati mooy inter mooy transitif nga xam ne moom day bëgg day day bëgg day soxla complément waaw kooku nag moom day sox da koy soxla te bu boobaa na lay def danaan léegi nag mu ne nag à partir nag de verbe bu mu mel noonu boo xam ne day soxla complément ci la ñuy defare lan ci la ñuy defare al fi'lul majhul léegi nag loolu la la wax noonu la yu saaxu kon dinañ tëgg dinañ defar al majhul mooy al fi'lul majhul verbe bi nga xam ne kenn xawu ko min al fi'lil muta'addi jële ko ci verbe bi nga xam ne dafa transitif day soxla am complément mu ne in kaana maadiyan bu dee verbe boobu noonu dafa nekk au passé dumma awwaluhu dañuy def damma dañuy def maskalon ci phrase mooy verbe bi lettre bu njëkk bi xam nga moom la ñuy jël def ko damma wa kusira après ñu def kasra mooy ñu masque kasra ci suuf masque aaxiri yi li nga xam ne moom moo jiitu fin bi kon lettre bu njëkk bi dama koy def lan dama koy def damma mooy comme bu doon daal la damay def du moo nekk avant dernier bi nga xam ne laata xaraf bu mujj bi balaa xaraf bu mujj bi avant dernier bi moo ma def ko lan ma def ko kasra mu ne exemple fu'ila bu boobaa bu ma amoon fa'ala verbe la faire bu ma bëgg bu ma ko bëggee def maj fu'ila fu'ila mooy def nañu fu'ila laay wax kon bu boobaa mooy def nañu fa'ala la woon comme que nee na faala la xoolal ñu jël procédure bi faala kon nee na la da jël pour nga def ko bu dee maadi la verbe da li ngay xool mooy est ce la nga ne waaw ah ay la yëwén da moom maadi la na kon da ngay def xaraf bu njëkk bi muy faa bi nga ne fu nga ne fu nga def ko damma muy fu après mu ne la avant dernier bi nga def ko kasra muy ayn bi moo nga xool dernier bi mooy lam bi léegi lam bi comme que mooy dernier bi kon mu ne la balaa dernier bi danga koy def kasra kon nga def ko ayn nga def ko ayn après nga am foo ayn la loolu mooy loolu nag moo exemple ba ra ba kon bu doon dara ba bu njëkk bi da nga koy def ma nga ne du avant dernier bi nga def ko kasra muy ri du ba loolu lañ koy defee kon loolu mooy par exemple exemple duri da da ra ba moom kon noonu lañ koy defale da ra ba bu ma bëggee def li may njëkk a xool mooy fi'lu maadi la ma ne waaw deuxième affaire bi may bi may xool bu ma xamee ne fi'lu maadi la kon moom mooy ba dafa nekk verbe boo xam ne maalum la dañ moom dañuy xam bu ma bëggee nag def ko verbe boo xam ne du ñu xam ko de ne damay def leet bu njëkk bi ma def ko damma du avant dernier bi dernier lettre dernière lettre bi mooy baa bi avant boobu nag ma def ko ma def ko kasra comme bi la ma def ri du ri ba loolu mooy bu dee fi'l maadi la léegi nag mu ne la in kaana mudaari'an bu dee nag verbe bi dafa nekk verbe boo xam ne fi'l mudaari' la mu ne dumma awwaluhu dañuy damma xaraf bu njëkk bi ci verbe bi wa futiha ma qabla axirihi waaye nag fii dañuy fatxa mooy dañuy maas maas kaw ma li nga xam ne moom moo jiitu leetre bu mujj bi avant dernière leetre bi dañ maas lan fatxa mu ne exemple bu doon la ba léegi biñ jël bu doon faala léegi faala maadi la mudaari' bi lan la ndax dañ ne fii in kaana mudaari' bu dee mudaari' kon da nga naan faala yaf'alu voilà yaf'alu nga taxaw mu ne la am nga yaf'alu nga ne ko waaw mu ne la kon dumma bu léegi dañuy dañuy damma aw mooy xaraf bu njëkk bi yaf'alu la yaa boobu kon moom laa jël def ko yu ma am yu wala waaw def naa yu ñu ne la waxal nga ne yuuf voilà ñu ne la yuuf léegi mu ne la avant dernière lettre bi da koy def fat xam nga ne avant dernière lettre bu mujj bi mooy laam bi yafan laam bi li laam nga ne kon ayin bi la mu ne la waaw defal ma ko fatha nga ne waaw noonu sax jotoon na ko nekk mu ne même bu ko nekkul da nga koy def fatha léegi nga ne kon ah mu ne la kon liiral nga ne ma kon am naa yufalu mu ne voilà lool nag mooy al ismu al fi'lul mudari'ul majhul yow def nga ko def nga ko léegi ci loolu noonu defara ko yufalu mu ne nag am si la léegi li ñu jël nii ay règle la mu ne nag léegi am si la ay exemple kaay jël exemple ndax tamit règle yi baax na nga xam nan naa koy appliquer léegi kon mu ne la nit ñëw ci exemple mu ne al fi'lul dafa def côté bii mu def ci al fi'lul ma'lum côté bee mu def ko al fi'lul majhul ñaari ñaar comme ñaari tableau day jël verbe yoo xam ne xam nañ leen après mu soppi leen def leen majhul léegi akrama al muallimu phrase bu njëkk bi akrama al muallimu akrama teral na al muallimu jàngalekat bu góor bi al mujtahida ki nga xam ne day góor góorlu léegi ana fa'il bi nga ne mooy al muallimu comme ni ñu ko xame rek naturellement al mujtahida mooy lan nga ne maf'ulun bihi akrama teral na al muallimu jàngalekat bu góor bi al mujtahida aji góor góorlu ji kon góor góorgóorlu ji mooy kan moom mooy jëf ji ci kawam la dal léegi ana fa'il bi nga ne fa'il bi sujet bi ki jëf-jëf ji mooy al muallim ana maf'ulun bihi bi nga ne maf'ulun bi mooy al mujtahid léegi nag mu ne la nag léegi acca nañ nañ jël fexe def comme comme xam nga fii ara fi'l bi mooy akrama akrama mooy teral na xam nañ ko moom fi'lun ma'lum la lu tax mu nekk fi'lun ma'lum ndax xam nañu ki ko jëf ki ko jëf mooy kan al muallim kan moo terale al léegi nag dañoo bëgg nga soppi ko def ko koo xamante ne nii verbe boo xam ne xamuñ ki ko jëf nga ne waa procédure bi de waaw waxoon nañ ma ko de in kaana maadiyan dumma awwaluhu wa kusira ma qabla aaxirihi bu dee maadi la verbe bi maadi la dumma dañuy damma dumma mooy dañuy damm mooy maska lonk awwaluhu li njëkk ci verbe bi wa kusira waaye dañuy kasra ma qabla axirihi avant dernière lettre bi loolu mooy bu dee maa bi la in kaana mudaari'an bu dee nag mudaari' la dumma awwaluhu dañuy damma njaal beel bi mooy araf bu njëkk bi wa futiha ma qablo après ñu fatha li nga xam ne moom moo jiitu qabla axiri yi li jiitu avant dernière lettre bi léegi fii li ñuy njëkk xool mooy akrama maadi la wala mudaari nga ne akrama moom fi'l mazidu thulathi la ndax lii gisoon nañ ko moom lii moom kenn ñemeetu fee wax ah non lii dafa bizarre déedéet karuma mooy mooy mooy ak thulathi mujarradu thulathi verbe trilitère kaaf bi raa bi ak miim bi léegi ñu yokk ci benn alif mooy mazid bi xarfin moom mazidu sulaas yi la ne bi xarfin ci benn xaraf rek lañ ci yokk muy alif bi hamza boobu nga am akrama mooy teral na léegi te moom na la mutaaddi mooy bu ma nee teral na damay soxla complément akrama kon léegi ñu jël na comme que fi'l maadi la kon léegi kon dañ ma ne woon bu njëkk bi dama koy damm après ma kasra avant dernier bi kon bu njëkk bi akrama kon u laay def u a dama koy def u avant dernière lettre bi mooy lan dernière lettre bi mooy miim bi ma ra moo ko jiitu kon ra boobu ri laa koy def ma ne kon ukrimal mujtahidu léegi nga ne ma non c'est que yow yi ngay wax nii yëpp lii comprendre naa ko mais pourquoi nga naan mujtahidu te waxoo mujtahidu ndax araf bi ci euh, nu mu tudd verbe bi akramal muallimu al mujj mujtahida la woon léegi man comprendre naa danga ma ne boo dindee sujet bi muy ci jëf-jëf ji al muallimu léegi bu boobaa pour nag léegi ñu xam ne xamuñ ci tudduñu ñu bañ a tudd ki ko jëf dañuy def damm bu njëkk bi bu dee maadi la kasra avant dernière leetre bi loolu def nañ ko mais mujtahida moom lu mu ci ba ci ba ba moom du des nekk mujtahida mafulun bii la même bu ñu xamul ki nga xamante ne nii moom moo ko jëf moom tudduñu ki jëf jëf mais moom xam nañ jëf ji ka kan la dal ukrima teralees nees teral nañu al mujtahida waa ji nga xamante ne day góorgóorlu mais waa jooju kay xam nañu ko moom ci moom la jëf ji dal ma ne la nag fais attention loolu bu ñu tuddul sujet bi rek te verbe bi nekk majhul li waroon a nekk complement d'objet direct dootul nekk complement d'objet direct looloo tax ñu koy mas comme bi nga dammee bu njëkk bi verbe boobu nga am ukrimata amatoo akrama ci boobu nag la mujtahida di ko di mujj nekk mujtahidu te lool yépp ci yem complément d'objet direct yépp bu ñu dindee bu doon ci fi'l ma'lul la ma'lum ci phrase boo xam ne verbe bi dañ koo tudd dañoo tudd dañoo xam verbe sujet bi ñu tudd sujet bi wala ñu xam ko kooku garaawul mujtahida day nekk complément d'objet direct mais bu ñu ko defee verbe bi ñu jël ko def ko lan def ko majhul bu boobaa nag day changer léppay changer bu boobaa mujtahidu ngay wax ukrimal mujtahidu te bu boobaa mujtahidu kenn dootu ko tudde tudde maf'ulun bihi mais na'ibu anil fa'il mooy ki nga xamante ni moom moo fi remplacer naib mooy ki nga xamante ne moo fi remplacer al fa'il naib anil fa'il dañ koy wax tamit naibul fa'il comme moom niñ def mais naib anil fa'il mooy ki nga xam ne moom moo remplacer ak ci jëf-jëf ji ndax léegi benn tur boobu rek a fi nekk xam nga ñaari tur a fi nekkoon akrama al muallimu al mujtahid ñu dundi al muallimu pour bañ a tuddati ci ko jëf ñu def damm xaraf bu njëkk bi ci verbe bi kasra bi ci tegu ndax maadi bi bi avant dernier bi ndax muda maadi la après léegi nag benn tura fi nekkati muy mujtahid moo nekkoon complément d'objet direct léegi nag ñu ne moom comme que loolu la verbe ak complément d'objet direct rek du demee noonu léegi dañuy koy def damma léegi nag moom dañ naan moom moo fi toogal moo remplacer kan al fa'il sujet bi kon naa'ibul fa'il wala naa'ib anil fa'il lañ koy tudde naib mooy ki nga xam ne mooy remplacer anil fa'ili ci ki nga xamante ne mooy sujet bi lool lool ngay gis même ci jàkka yi buñ naan naib bi Sénégal nag moom léeg-léeg lu ëpp sax dañ naan naib alors que naib mooy aji nelaw naib mooy ki nga xam ne mooy remplacer imam bi bu fi newul ne ah dañ leen déglu naim déedéet naim mooy aji nelaw naim ak miim kooku mooy koo xam ne am nelawkat la alors que naa ib ak baa al baawu naa ib mooy ki nga xam ne moo remplacé léegi kii kon mujtahidu daaba danga koy def du après moom moo fi toogal lan fa'il bi léegi loolu mooy phrase bu njëkk bi nga xam ne kon soppi nañ ko akrama al muallimu al léegi day mujj nekk lan ak ukrimal mujtahidu al almuallimu moo doon fa'il bi almujtahida di bi bihi bi mujtahida léegi day nekk la nga xam ne moom mooy remplacer fa'il bi ukrima almujtahidu beneen phrase yarkabu rajulu as-sayyarata yarkabu day war day yéeg ar rajulu waay ji as-sayyarata day dugg ci oto bi oto as-sayyarata oto bi ana sujet bi nga ne mooy fa al fa'ilu ar rajulu mooy ki nga xamante ne bi moom mooy yéeg lan la yéeg as-sayyaarata muy maf'ulun bihi bi mooy oto bi léegi nag bu ma ko bëggoon a def lan maf'ulun bihi non euh, fi'lu majhul ndax lii côté bi fi'lu ma'lum na ndax xam nañu ki jëf-jëf ji ndax bi ñu nee ak yarkabu day war ar-rajulu waa ji kon tudd nañ fi'lu ma'lum dañ ne woon mooy verbe phrase verbe boo xam ne dañuy tudd sujet bi fii nag kon tudd nañ sujet bi mooy ar rajulu léegi nag bu ma bëggee def majul damay xool verbe bi d'abord moom est-ce que fa maadi la wala mudaari léegi ma xool gis ne verbe bi euh, yarkabu moom mudaari la ñu ne la waaw kon baax na kon mudaari la kon jàppal mudaari liñ ci waxoon liñ ci waxoon nga jëf kon mudaari' dañ la ne woon in kaana mudaari'un dumma awwaluhu kon da ngay gis ne maadi ak mudaari' lan lañ bokk mooy nu mu man di demee que ça soit verbe passé wala verbe présent continu mu maadi wala mudaari' day nekk lan premier xaraf bi moom nu man di demee dañ koy maas lan dañ koy def damma mooy maska lonk mais fi muy changé mooy ne bu dee mudaari' la avant dernière lettre bi moom kenn du ko kasra mais dañ koy fatha alors que bu dee maadi la avant dernière lettre bi dañ koy la kon nag kon mutaarin la kon ñu ne la da ngay damm avant dernière lettre avant dernière lettre bu njëkk bi avant dernière lettre bi nga def colonne boobu nag nga daal di koy fatha kon yarkabu bu boobaa dama naan comme que waaw léegi nag wax ji mooy dina ñëw appare ci naib anil fa'il naibul fa'il wala naib anil fa'il loolu lan lay teg ak lan mooy ay réglam Euh, léegi kon yu yarkabu rajulu la ñamoon as-sayyaarata kon bu ma ko bëggee comme que mudaari' la xaraf bu njëkk bi dama koy def lan damma ma am yu mais nag bu boobaa doo def yu ndax liy remplacer verbe bi muy naa'ib anil faa'il bi moom la ñuy xool bu dee ne moom dafa nekk jigéen verbe bi day mujj nekk jigéen bu nekkee góor verbe bi day nekk góor mais kenn du xool sujet bi nga xamante ne faayil bi nga xam ne tuddatuñu ko kooku moom comme que tuddatuñu ko moom nekkatul moom mooy doxal mbir yi ki nga xamante ne moo ko fiy remplacer te moo nekkoon complément d'objet direct kooku la ñuy xool bu dee jigéen la verbe bi day mujj nekk jigéen bu dee góor la verbe bi même bu dee ki muy remp ki mu remp ki muy remplacer góor la verbe bi moom moom complément d'objet direct bi nekk jigéen bu boobaa verbe bi day nekk jigéen kon nag. moo tax fii kon kenn du wax yurkabu mais nag naan turkabu as-sayyaratu kon loolu ngay wax turkabu as-sayyaratu beneen léegi nag as-sayyaratu léegi mooy na'ib anil fa'il mooy ki nga xam ne moo fi remplacer moo fi remplacer lan sujet bi moom moo remplacer sujet bi beneen te mooy dernière phrase bi nga xam ne day nekk fi'lu ma'lum après ñu def ko fi'lu majhul darabat xadiijatu bilaalan darabat dóor na xadiijatu xadiija bilaalan bilaal xadiijatu dóor na bilaal peut-être mooy les maris battus yàlla ñu ci yàlla dimbali association peut-être bilaal bii nii dafa nekk ñi nga xamante ni ci maris battus walla rek muy xadiija moom dajeel rek xadiija bu pànk yombul nag mais mu daal di leen mu daal di koy escanté kon darabat du mën a xadiijatu xadiija bilaalal bilaal léegi ana ana verbe bi mooy darabat ndax fin lu la bu jigéen ndax xadiijatu mooy sujet bi te moom lan la te moom lan la euh, jigéen la kon xadiijatu mooy fa'il bi bilaalan bilaalan mooy maf'ulun bihi bi kan lañ dóor kan moo dóor Xadiijatu kon mooy fa'il bi maf'ul ki nga xam ne jëf ji laa dal ci kaw mooy Bilaal kon Bilaal mooy maf'ulun bihi léegi nag bu ma ko bëggee jël darabat tudd nañu ki jëf-jëf ji muy Xadiijatu léegi nag bu ma bëggee jël phrase bi def ko majhul dama naan damay njëkk a xool est-ce que verbe bi verbe bi bu ma ko bëggee def majhul damay njëkk a xool est-ce que verbe bi lan la est-ce que verbe bi paase la wala présent lañ ko ko lañ ko conjugué halil fi'lu mudaari am lan maadi léegi ah léegi bu dee maadin la fi'lun maadin halil fi'lu mudaari aw maadin bu dee maadin la nga def lan mooy passé da ngay xaraf bu njëkk bi avant dernière lettre bi nga def ko kasra ñu xool darabat ah moom kii la kenn ton gisuñu nu ah ta ya ci kanam kon moom loolu la léegi kon nga ne lan kon du laay wax du ri ba léegi bilaal waxoon nañ la moom mooy complément d'objet tudd mais comme que léegi moom day remplacer moom mooy benn tur bi ñu fi tudd léegi moom day nekk lu ñu maas maska lonk mooy damma kon bilaalum duriba bilaalum gis nga verbe bi darabat xadiijatu boobu dafa nekkoon nan darabat jigéen mais comme bi ñu ko fi dindee ki koy remplacer muy naa'ib anil fa'il bi muy bilaal moom góor la kon verbe bi day mujj nekk góor mooy li waxoon saan kon ba bilaalum bilaal di naa'ib anil fa'il bi léegi nag mu ñëw nag kon non seulement def nañu procédure bi affaire bi nan lañuy defare nan la ñuy jëlee fi'l ci fi'l ma fi'l ma'lum def ko majhul waaye gisaale nañ naa'ib anil fa'il léegi nag mu ñëwal la ci qaa'ida bi muy règle yi al qaa'ida fi mooy règle loolu nag da ngay gis ci téere nax yi fii bariwul lu ñu koy du ko bind mais mooy yi ñuy définir yëpp dañ naan définition bi lii la al qaa'idatu wala taarif yooyu la ñuy utiliser règle bi lii la naa'ib anil fa'il moom nag naa'ibul fa'il rek la bind naaibu mooy ki nga xam ne mooy remplacer al fa'il naaibul fa'ili wala naa an wala nga ne naaib anil fa'il an naaib anil fa'il ki nga xam ne mooy remplacer anil fa'ili ci ndax naaib an la wax moo tax naa moom nag dafa def ak naaibul fa'il kon kooku nga xam ne mooy remplacer sujet bi mu ne huwal musnadu yi mooy ki nga xam ne ci moom lañuy ñuy wéeru yu ndax euh, verbe bi bu boobaa ci ñaari mbir lay nekk verbe bi te mooy fi'l majhul bi ak fa'il bi na'ib 'anil fa'il bi moom nag ci moom la ñuy wéeru yuzkaru dañ koy tudd ba'da ba'dal fi'lil yi kon loolu mooy na'ib 'anil fa'il yuzkaru ba'dal fi'lil yi moom dañ koy tudd après al fi'lul majhul muy verbe bi nga xamante ne nii tudduñu kan tudduñ ki ko jëf tudduñ fa'il kon moom après verbe bi lay ñëw comme duriba bilaalun futiha al baabu wala duribat aïshatu dóor nañu aïsha léegi naa'ibul faa'il mu ne yaquumu maqaamal faa'ili fa yajibu an yuraa'a ma'ahu ahkaamul faa'ili mooy liñ doon junju sànq mooy bi mu ko nee mais mujtahida moom lan moo tax comme que akramal muallimu al mujtahida la woon lan moo tax kon léegi boo nee ukrimal mujtahidu te waxoo mujtahida mu ne la nag yoon laa lay tontu mu ne naibul fa'il naa ki nga xam ne mooy remplacer vers phrase euh, sujet bi yaqumu day taxawe maqaamal fa'il yi day taxawe place fa'il bi moom taxawaayu faayaan bi la fi taxawee comme que moom lay remplacer nag nit buy remplacer nit comme nañ ko gis mas nañ ko fi gis ci cours yooyu ki ngay remplacer li mu doon ngay doon comme que nag day remplacer faayil kon fa yajibu day war bu boobaa an yuraa ñu sàmmoonteeg maahu ak moom ahkaamul faayili ak tey faayil ku nekk ci ngay remplacer bu dee yow ki ngay remplacer signer ay papier rek la man yow signer ay papier rek ngay man bu dee it yow ki ngay remplacer moom moom fees xar rek la man moom fees xar rek ngay def ainsi de suite kon loolu la comme que nag moom kii da koo remplacer kon li fa'il di def mooy dañ koy damm moom wala dañ koy rafaa kon na'ib anil fa'il comme que moom moo ko remplacer kon moom day jël artem mu ne kon fa huwa marfu'un kon moom kat na'ib anil fa'il kon dañ koy rafaa comme liñ wax sànq mu ne nag waqad yakunu isman zahiran na'ib anil bi nag léeg-léeg mu ne isman ab tur zahiran boo xam ne dafa feeñ un nom apparent boo xam ne dafa feeñ aw damiran mën na nekk tamit damir damir muy personnel mën na nekk tamit ismul fa'il euh, na'ib anil fa'il mën na nekk ni nga xamante ni fa'il day nekk damir bu ma nee huwa jalasa wala wala rek ma ne non huwa jalasa sax bu dox jalasa bu ma nee jalasa ndax fa'il bi boobu damirun mustatirun taqdiruhu huwa sujet bi foofu damir la boo xam ne dafa nëbbatu ni koy nattalee mooy huwa kon ñi nga xamante ne noonu lay nekk fa'il noonu tamit la naa'ib anil fa'il di nekk damir mu ne wa yuzakkaru kon kon naa'ib anil fa'il day nekk tur boo xam ne dafa leer comme ñu gis ba bilaadun dóor ne dóor nañu bilaal nga gis ne bilaal dafa leer ak bu ma duribahu duribahu wala loolu mooy dóor nañu non maanaam duriba bu ñu nee comme li ma wax sànk comme bu ma nee duriba rek toog duriba bu boobaa dama naan duriba fi'lun maadin majhul wa na'ibu 'anil fa'ili mooy duriba fi'l maadi maj euh, majhul fi'l maadi la boo xam nëbbatu bu boobaa ak ma ne wa fi'l wa kii nu mu tuddati wa naa'ib anil fa wa wa wa naa'ib anil faa'il damirun naa'ib ki nga xam ne rek moo fi taxawal dama damirun mustatirun damir la bu nëbbatu taqdiruhu liñ nga gis ne kon comme faa'il di sànq léegi kon mu ne kon kon day nekk tur bu feeñ day nekk damir wa yuzakkarul fi'lu mu ne tamit wa yuzakkaru dinañ def góor al fi'lu verbe bi muy muy bi nga xam ne maalum la woon ñu def ko majul ida kaana naibul fa'ili mudhakkaran bu dee naib anil fa'ili dafa nekk góor bu dee ki nga xam ne moom moo remplacer fa'il bi góor la kon moom lan day nekkal verbe bi day nekk góor waaye wayu annasul fi'lu dinañ jigéenal verbe bi ida kaana bu nekkee naibul fa'ili ki nga xam ne moo remplacer sujet bi mu annasan dafa nekk jigéen kon moom day topp ki nga xam ne mooy remplacer comme niñ ko gisee darabat xadijatu bilaalan après comme que bilaal moo ko remplacer ñu ne duriba te dindi at bi duriba bilaalun wa yabqaa mu ne wa yabqa al fi'lu ba léegi wa yabqaa te dina des kon wayu annasu kon nañu waxoon al fi'lu te dinañ jigéenal verbe bi ida mu bu dee naibul fa'il li nga xam ne mooy remplacer lan verbe bi moom dafa nekk te liy remplacer sujet bi boobu mu annatan dafa nekk jigéen comme liñ la waxoon darabat xadijatu bilaalan duriba bilaalun wa yabqaa mu ne naibul fa'il day des wa yabqa al fi'lu mufradan verbe bi day des nekk mufrad muy singulier in kaana naa'ibul faa'ili mufradan bu dee naa ki remplacer fi'l bi mu naa euh, muy ki ko remplacer sujet bi dafa nekk benn singulier moom verbe bi day nekk singulier aw musanan aw jamaan lool mooy bu dee li nga xamante ni moom mooy remplace tur bi nga xam ne dafa ñëw di remplacer sujet bi dafa nekk duel verbe yi day nekk duel waaye bu nekkee pluriel verbe bi tamit day nekk pluriel kon mooy daal la nga gisoon ahkaamul fa'il yi nga gisoon ci fa'il nga xam ne verbe bi da koy topp ci lépp naa'ib anil fa'il tamit bu ñëwee noonu tamit la ko verbe bi di toppee ci lépp mu ne fawaa'idu lii ay njariñ la yoo xam ne jar naa jàpp ginnaaw biñ paree ci mbir mi léegi nag mu am ay njariñ yoo xam ne dafa concerner affaire bi yu dara jàpp mu ne la min asbaabi hadfil yi bokk na ci sabab yi nga xamante ne mooy tax ñu duñu utilise ñu effacer sujet bi sànq waxoon naa ci début bi ne par exemple bu dee waa ji moom ab ab la wala ab assassin la wala koo xam ne ab sàcc la bu am doole nekk ci pénc mi ñépp xam ne moom la mais comme que dafa am doole te mën a dumawaate ah kenn du ko tudd tamit dañ naan rek sàcc nañ biig fee mu ne nag yooyu nag la lay kii di la indil sabab yi nga xamante ne du benn moo tax mu ne min asbaab bi bokk na ci sabab yi ñàkk tudd xar fi effacer al fa'il bi sabab yii la bi ñu njëkk am yu bari la nag mais mënuñoo tudd yëpp mu ne aljahlu bihi benn ñu réere ko mooy xamuñu ko mooy ñu bañ a xam ki ko jëf xoola bu ma ñëwee rek fekk ñu cambriolé benn kër sàcc fa valeur u million wala sàcc fa loo xamante ni daal lu am solo la wala dugg fa sàcc téere yépp dugg benn kër wala benn bibliothèque toja téere yëpp yóbbu mu ñu ñëw xamuñu kan la police scientifique bi ñëw na caméra de surveillance yi malheureusement jour boobu doxuñu seet nañ leen gisuñu mbir yi doxul léegi nag ah comme que boobu kenn xamul ki ko jëf moo tax mu ne bu boobaa dañ naan suriqat al kutubu xat toje nañu sàcc nañu al kutubu téere yi comme que téere yi lañ sàcc xamuñu kan moo sàcc téere yi muy livre bibliothèque yi bu boobaa comme que nag gisoo comme li ñu waxoon pluriel la al kutubu kon suriqat comme que ay du nit ay ay kii la dañ leen di jàppe comme jigéen moo tax suriqat al kutubu toje nañu téere yi ndax ñàkk xam mu ne exemple waaw mu joxe sax suriqati sayyaratu sàcc nañu oto bi comme oto bu ñu sàcc waa joo xam ne dafa gaare oto peut moom fi nga ko gaare ndek zone sensible la gone yi dañuy rawale foofu moom nag xamu ko mu ñëw rek moom gan la fi jóge lion dem Paris wala jóge Paris ñëw Lyon après gaare otoom rek gaa gis ni hé 69 kii xaaral ñu def ko noonu wala mu dem Paris mu ñëw Lyon ñu gis quatre-vingt-douze xaw ma yooyu gaa yooyu zéro euh, kii soixante-quinze ñu ne Paris la jóge xaaral ñu wan ko ne yow toje otoom yal na bu mu nekk oto yu ndaw yooyu nga xam ne dañuy neexa man nga koo sax yenu ñaari nit yenu jàppoo ko ko yóbbu teg fenn rek daw ak moom xaw ma ay mini lañ koy tudde xaw ma ay max oto yooyu nga xam ne moom xaw ma sax nu muy résister ci ngelaw li bu ngelaw li fooree damay ragal yow oto bi naaw ak yow moom daal comme buñ sàccee oto bi xamuñ ku ko sàcc nag waa ji wàcc noonu rek fekk li ñoo li ñëwoon jóge Paris rek fekk ñu toje oto mu xool xool gisul eh bien fii laa ko j'avais garé ma voiture là voilà xool bu boobaa ñu ne suriqat toje nañ sàcc nañ as-sayyaratu oto bi kon bii lan lan moo tax ñu effacer kii bi sujet bi tudduñu ko mooy dañoo xamul kan la xamuñ koo sàcc mu loolu lañ naan xam nga x moom mooy ku kenn xamul walla mu ne bokk na ba léegi ci sabab yi tax ñuy effacer ginnaaw ñàkk gee xam euh, fa'il bi mu ne awil bi bihi wala sax ñu xam ko léeg-léeg sax ñu xam réellement kan la mais ñu bañ koo tudd mais nag bañuñ koo tudd ko wala déedéet mais déedéet dañ koo bañ a tudd rek ndax ñépp ko xam comme buñ ne ci alxuraan ba a'uuzu a mina shaytaani rajiim wa xuliqal insaanu da'iifa wa xuliqal insaanu da'iifa wa xuliqa bindees nees bind nañu wa xuliqa ñu bind al insaanu nit da'ifan ci ak faiblesse mooy yàlla moo ko bind mu nekk ci faible léegi xuliqa xam nga tuddu ñu kan la xuliqa al insaanu kan moo ko bind ñépp xam nañ xam nañ ne suñu borom la subhaanahu wa xam nañ ne moom moo ko bind mais nag kenn tudd ko ndax lan awil ilmi bii dañ koo xasaf fii ndax ñépp xam nañ kan la buñ nee xuliqa samawaat dañoo bind asa xuliqa samaawaatu bind asamaan yi ñëpp xam nañ ku ko bind te loolu bari na ci alxuraan comme fii wa xuliqal insaanu da'ifan te ñu bind nit mu nekk koo xam ne dafa néew doole loolu kon ci sabab yi la mooy xam nañ ko mais li tax bind jiw mooy ñëpp ko xam boo tax ñëpp xam nañ ko wa in sa'altahum man xalaqa as-samaawaati wal ard la yaqulunna Allah kon ñëpp xam yéeféer yi sax boo leen ko waxoon mooy mais nag lool ay façon yéeféer la mooy athée bi boo ko ne ko bind asamaan ak suuf da toute façon moom du la yàlla mais façon yéeféer yi alxuraan doon na foofu muy waa Quraysh ñoom gëmoon nañ ne yàlla bind mbir yi moo tax mu ne bu ngeen leen laajee ana kan moo bind asamaan bi ak suuf kat ñoom ñu ne allah kon ku ñépp xam la xam nañ ki ko jëf moo tax bu boobaa mën nañ ko tamit effacer fa'il bi mu ne bokk na ci sabab yi ba léegi awil xawfu alayhi wala ñu ragal bu ñu ko tuddee ragal ci kawam mooy ah diw nag moom comme benn tyran comme benn gouvernement wala benn tyran boo xamante ne ni moom day day day sonal nit ñi di leen kii après mu ñëw mu ñëw laajte ne eh kan moo def lii bi mu laajtee ah gars yi xam ne moodoo ko def mais nag. yée ñu tuddee Moodu moom waa ji da koy exécuter mooy da koy di benn yoon kii kii moom ana kan moo toj sama vitre bi fekk ab tyran la moom te bu leen rayee du mujj fenn ah wala koo xam ne rek kuy noggatuwaate gars yi xam ne ah jépp saa yi nañ léegi nag comme que dañoo ragal daal ay mbir ci kaw Moodu te Moodoo ko def nañ ko bañ a tudd moom daal dañ ne ko daal kusira tëj tojees nees mooy toj nañu rajaxe nañu léegi buñ ko gisee affaire dañ naan kusira kusirat almiratu toj nañu seetu bi léegi boobu lan moo tax ñu dindi euh, móodu mi ko toj dañuy bañ tyran bi daal di ko wala duma ko léegi mu ne bokk na ci sabab yi ba léegi awil xawfu minhu dane awil xawfu yi aw minhu wala bokk mu nekk waaji ci boppam yi mooy koo xam ne dañuy tiit ci kawam comme bi ma joxe sànk móodu toj mbir mi mais tyran bi da ko nar a exécuté bu xamee ne moom léegi mais nag mu ne dinañ ko effacer tamit awil xawfu minhu walla mu nekk moom moom lañ ragal comme tyran bi ah koo xam ne moom sa waay boo ko tuddee moom mu mu escanter moo moo tax damay fàttali ci muqaddima saxee imaam muslim bi rahimahullah bi imaam muslim di wax ñi nga xam ne dañoo war a jël seen kan seeni wax ak ñi nga xam ne waruñoo jël seeni wax ci xadiis mu joxe exemple fàtte naa ki mu waxati mu ne dafa laaj Shu'ba Shu'ba ibn al-Hajjaj rahimahullah da koo bind quoi bind waasit fay xaadi waasit fekk u waasit bu bees bi juge waasit bi foofu léegi moom waa ji di ko laaj taalibe bi di ko laaj na ko moom est ce que moom war nañoo mën a jël ay waxam déet mais nag comme que dëgërul sooba ne ko bul jël ci moom dara waaye wa maziq kitaab yi te nag na nga xoot ci nag sama sama këyit di ma la bindal mbir mi nag ne la bul jël ci moom tus nag ah na nga ko xotti nag mel na ni foofu da gis ne peut mu doon ne waa ji loolu moo gën a yëwén ndax tamit bu doon da koo sàkkal pexe mooy xoolal xam-xam bu magam bi bi bi man rëcc moo taxit mu ne ko nag wa ma zëp te na nga xotti bo sama la ma lay tontu tontu ko pare ne ko bul jël ci moom dara waaye boo liiree sama affaire bi xottil naak saayal fa këyit gi ma ko bind par exemple kooku man nga ne peut-être mooy ne comme que ab ab qaadi le juge le moom mooy man na la ñëw ne waa ji voilà nañ ko exécuter gaa exécuter ko de léegi mooy koo xam ne dañ koo ragal bu defee dara ah mooy comme ni ñu waxoon sànq sàcc bi nga xam ne ñépp xam nañ ne ab tojekat la mais <laughs> boroom doole la ah déet non loolu nag moom kenn ñemewu ko ah ñeme rek sàcc nañ bii mu ne nazaru léegi nag yii exemple yi ñu gis yëpp da ngay gis ne al verbe yi ñu gis yëpp ay verbe saalim la yooyu gisoon nañ ko ba ñuy gis as saxiixu al fi'lu saxiixu wa ghayruhu kon da ngay gis ne yii yëpp ay verbe la yoo xam ne dañoo mucc mooy yoo xam ne amuñu problème duñu invariable léegi nag na al fi'lu saxiix sax am na ci yoo xam ne comme comme al mudaaf al fi'lu mudaaf ak al fi'lu mahmuuz simple noonu même bu dee ñoom ci saxiix lañ yu wér yi bokkuñu ak nga xam ne ñoom ñoo gën a ñooy composé yi mais ñoom it neexuñoo ndax comme ay madda ak far ja de lañ mais da ngay gis ne yiñ gisoon yépp ay daraba rakiba sariqa saraqa loolu lépp dangay gis verbe yooyu noonu lan la ñoom ay saalim lañ mooy da ngay sha ri ba yooyu neex nañoo kii saraqa saraqa lool xam nga lool lool tamit affaire la boo xam ne yobbu na mais nag mu ne la nag kaay nag ñu xool yeneen nazarun ila ghayri saalimi min al-lafan lañ xool nag yeneen verbe bi nga xam ne duñu saalim kon mooy al-mudaaf al-mahmuz al-mithal ci al ajwaf ak an-naqis léegi mu ne la nan lañ koy defee par exemple majhul mu ne la nañ jël exemple mudaaf mudaaf moo doon verbe bi nga xamante ne nii dernière lettre bi moom la ñuy doubler verbe trilitère la mais lettre bu mujj bi la ñuy doubler def ko shadda comme madda tàllal na karra farra daw na comme yu mel noonu loolu nga xam ne raabu mujj bi farra raabu mujj bi lañ jël doublé ko madda daal bi lañ def duble yooyu ñooy mudaaf ndax liñ ko al mudaafu yi ñuy doublé léegi nag mu ne kon madda loolu maalum la madda rajulu yadahu par exemple madda fi'lu madin la mudaari bi da nga naan yamuddu madda yamuddu boo ko bëggee def majhul mooy kon bu dee madda ma maadi bi dañ ne la woon jël la damma moom waxoon naa la damma danga koy def kon dangay def mu yooy nag moo doon ci saalim yi mais après dinañ gis ne après am na yoo xam ne kenn du def damma bu dee nag madda da ngay def miim bi danga koy def mu muy mu après mudda moom moom bu njëkk bi rek doo def mudd ndax rek nga mën a def mudda mudda ngay wax bu dee nag yamuddu mudaarin bi nga ne yu maddu boobu moom dangay doxal mbir mi mooy avant dernière lettre bi da koy def lan da koy def fatha moo tax waxoo yu middu mais yu maddu mu ne la lool mooy ci mudaaf léegi al misaal al fi'lul misaal moom nag ci mu'tal yi la bokk al fi'lul mu'tal waxoon nañ la moom moo composé woon ci al fi'lul misaal ak al fi'lul ajwaf ak al fi'lun naaqis al fi'lu as-sahih moom moo nekkoon moo composé woon ci ñett al fi'lu saalim wal fi'lu mudaaf wal fi'lu mahmuuz léegi kon nag ñu ñëw ci exemple al misaal kon al misaal nag moom ci kon mu'tal la bokk misaal ajwaf ak naaxis léegi mu ne al al misaal al misaal boobu exemple waxoon nañ la mooy boo xam ne dafa commencé ci kanam fi'lul misaal comme wajada nga xam ne xarfu la bi dafa nekk li kii boog waaw bi dafa nekk lan waaw bi day nekk ci kanam comme waada mooy diggé na ak wajada gisoon nañu ko waada digle na bu boobaa mudaari' bi mooy ya'idu udxulul jannata allati kuntum tu'adun lool mooy diggé bi waada mooy dige ya'idu mooy mudaari' bi waada mooy maadi bi léegi bu ma bëggee def maadi bi ma def ko majwul damay def kon xaraf bu njëkk bi laay def damm ma ne wu après ma def kasra bi ci avant dernier bi ay ma am wa'ida wa'ida dige dige sniis mooy dige nañu kan moo dige nag kenn xamu ko wa'ida wala xam nañ ko dañ koo nëbb wala ko min gis sànk bu dee ya'idu nag bu boobaa danga naan yu'idu boobu yu'idu xam nga ya'idu mooy mudaari' boo ko bëggee def maj da naan yu yu'adu bopp yu'adu ndax waxoon nañ la avant dernier da nga koy def fatxa ci mudaari' nga ne yu damma bu njëkk bi yu mais doo wax yu'adu déedéet yu'adu ya'idu yu'adu bu dee ay ajwaf ajwaf mooy bi nga xam ne ci digg bi dafa am lan xarfu illa la dafay nekk muy alif bi comme xaala gisoon nañu ko waaw xaala la joxe xaala ak xaafa ak baaxa léegi ak naa la tamit ci la yu mel noonu xaala mooy maadi bi mu mudaari am yaqulu yi yëpp maalum la léegi moo ko bëggee def majhul dama naan qiila xaala la moo tax qiila nee na ñu ngi comme moo tax loolu ba ngay gis ci mustalahul xadiis qiila wax joo xam ne muhaddis bi dafa ne qiila ak bu mu nee qaala boo bokkul bu nee qiila mooy wax jooju dëgërul siixatu tamrid nga xam ne mooy ne wax ji engagé wu ko bu boobaa alors que bu nee qaala waa ji wax na mooy boobu dafa affirmé mais qiila wax nañu loolu mënoo cee tenir naan waa ji di ko ci dugg déedéet expliqué na li tax ne mais moo tax nag bu dee nag xadis bu wér bu boobaa xaala ngay wax bu dee nag xadis boo xam ne moom kiiwul dese wóor wala yu mel noonu wala leerul wala boog wax ji wérul wala comme nettali gàmm yi ah loolu moom boo nee wa am na lu ñuy nettali loolu engagé wu la xii la xaala kon xii la léegi yaquulu bi boobu mudaari am danga naan yu xaalu yu ba léegi ci ajwaf exemple beneen exemple xaafa ñu gis ne aj waf ba léegi ñoom bokku ñu leen bi kiiwe ndax xaafa xoolal exemple xaafa xaafa yaxaafu xaafa mooy ragal na yaxaafu dina ragal mu ngi tiit bu dee moom aj waf ci majhulam la nga bëgg a def ci xaafa maadi bi dañ naan xiifa xiifa minhu moom dañ koo ragal xiifa bu dee mudaari' bi yaxaafu nga ne yu yu bi ngay def foofu chaque fois mudaari' moom damma ngay def ci njëkk ci bu njëkk bi nga ne yu xaafu yu xaafu minut moom léegi exemple ba léegi ci aj waf baa al aj waf waxoon naa la moom la ñuy wax ci français concave al aj waf mooy bi ci digg bi xarfu illa bi alif bee fa nekk mooy jaay yabi'u mooy mudaari' bi ba'a maadi mudaari' bi mooy yabi'u al majhul nga ne bu boobaa comme xiifa la rek naan bi'a jaayees snes jaaye nañu mudaari' bi yabi'u la woon nga ne yubaa'u yubaa'u mooy dina jaay nañu dinañu jaay mais kenn xamoo ko léegi nag bu mujj bi ci fi'lu mu'tal yi muy an-naaqis bi nga xam ne dafa défectueux moom la ñuy wax verbe défectueux ci français nga xam ne fin bi moom mooy am benn ci xarafu illa yi xarafu illa alif la ak yaa ak waaw bi loolu lañ naan xuruful illa am na dañuy wane ne dafa am problème comme daa rama ak yaa boobu di nekk tamit ci fin bi yooyu yëpp ay xurufil ci euh, comme rand ya yooyu yëpp dañ leen di considérer al naaqis lañ kon daa ak rama daa daa yad'u daa yad'u rama yarmi léegi bu dee daa boo ko bëggee def majhul da nga naan du'ya woowees nañu woowees nañu du'ya yad'u bu boobaa mudaari' la boo ko bëggee def majhulam da nga naan yud'a yud'a léegi ramaa yar mii da naan ramaa bi muda maadi la mudaari boo ko bëggee def majhul da nga naan rumiya rumiya sànnees nañu yar mii boo ko bëggee def moom majhul da nga naan yurmaa yurmaa nga xam ne mooy règle yi ñu gisoon yurmaa léegi nag mu ne walil mazidi min al ma'lumati unzur fil mulhaqati as-safha 101 léegi mu ne walil mazidi ngir am nag ak yokk minal maalumaat yi yokk ay xam-xam gina xam ci wàllu al maalum ak al majhul fi'lul maalum ak al fi'lul majhul mu ne bu boobaa nga xool ci nga xam ne dañ koo yokk ci téere bi tofale ko ci ca fin ba nga xam ne mooy yooyu insha allah yi muy wax nii yëpp dinañ ci ñëw façon révision nag bu mag lay doon nga xam ne ci la téere bi di jeex insha allah léegi nag pare nañ kon ci al fi'lul ma'lum ak al fi'lul majhul léegi nag mu ñëw ci i'rab nan lañ leen di bi mu ne damay i'rab façon ñetti fra ñetti frase laa lay jot pour wan lan lañ koy bi bu ci njëkk yuktabu darsu bindees nees bind nañu leçon bi bind nañu leçon bi yuktabu da nga naan kon fi'lu mudari'un marfu'un bi dammati majhul wala nga ne fi'lu mudari' majhul marfu'un bi dammati voilà fi'lu mudari'un verbe présent continu marfu'un majhulun fi'lu mudari' majhul boo xam ne dañ ko réere marfu'un bi dammati boo xamante ne nii dañ koo rafaa ci damma bu la neexee tamit nga wax moom leen bind fi'lu mudari' marfu'un bi dammati majhul fi'lu mudari' la boo xam ne marfu'un bi dammati dañ koo rafaa ci damma majhul waaye wala nga ne rek fi'l mudari am majhul marfu'un bi dammati ad nga ne ad-darsu na'ibu na'ibul fa'il marfu'un bi damma moom moo fi remplacer fa'il bi na mais dañ koo marfu'un dañ koo rafa bi dammati ci damma euh, beneen bi al masjidu buniya al masjidu jàkka ji de buniya tabaxees nees ko nga ne al masjidu mubtada'un marfu'un loolu bu ko fàtte de dégg ñu naan fa'il rek nga tëb ne masjidu mubtada nga ne fa'il déedéet al masjidu mubtada la marfu'un bi dammati kon mubtada mooy phrase nominale la ndax noo la phrase bi commencé tour la commencé kon nga ne al masjidu mubtada'un marfu'un bi dammati boo xam ne dañ ko rafaa ci damma buniya nga ne fi'lu mab majhulun mabniyun wala nga wax moom li wax fi'lu maadin verbe bu paase la mabniyun boo xamante ne nii du changer ndax fi'lu maadin moom nii la majhulun waaye boo xamante ne nii dañ koo majhul kenn xamul kan moo tabax jàkka ji léegi nag nga ne huwa léegi il nag nga chercher fa'il bi comme nañ doon def nga ne bu la neexee nga ne wax wa fa'iluhu mooy fa'ilu buniya non non naa'ib anil fa'il bi boog naa'ib ndax comme que buniya la mooy tabaxees nañ te xamuñ ku ko tabax nga ne liñ waxoon nañ ko sànk am na exemple bu ma joxe woon ci lool bi ma analyser woon naa ko danga naan damirun mustatirun naibul fa'ili huwa bi ngay chercher ndax masjidu comme ko góor la huwa kon nga koy utal bu doon mar madrasatu hiya ngay wax wala nga ne wa naibul fa'ili damirun mustatirun taqdiruhu huwa te naib anil fa'il bi ki remplacer fa'il bi damir la mustatirun bu nëbbu taqdiruhu ni ñu koy nattale de mooy huwa mooy huwa te moom mooy damir boobu kon danga naan huwa bu dee moom lim bind damirun damir la pronom personnel mustatirun bu nëbbatu na'ibu fa'il moom moo fi wala na'ibanil fa'il moo fi remplacer lan sujet bi après nag nga def buniya boobu après nag nga ne buniya moom xabar la ndax mubtada lañ am nag almasjidu mubtada kon jumla fi'liya buniya boof jumla fi'liya dañ naan wal jumlatul fi'liya fii mahalli xabari masjid moom mooy te jumla phrase verbale bi dafa nekk ci place u xabaru xabaru phrase bi muy masjid après masjid moom mooy xabar bi wala nga def lim def xabar entre parenthèses jumla fi'liya phrase verbale beneen bi muy analyser mooy utiya alfaqiiru dirhaman utiya jox nañu alfaqiiru aji waji aji ñàkk ji dirhaman benn ab dërëm léegi utiya da nga naan fi'lu maadin mabniyun majhul wala nga ne fi'lu maadin majhul mabniyun verbe bu weesu la passé la mabniyun boo xam ne dañ koo mabni majhulun dafa kenn xamul ki ko jëf mooy tudduñu ki ko jëf alfaqiiru alfaqiiru mooy naaibul fa'il moom mooy wala nga ne naaib anil fa'il mooy ki nga xam ne moo remplacer verbe bi marfu'un bi dammati dañ koo rafaa ci damm alfaqiiru dirhaman maf'ulun bihi thaanin mansuubun bil fathati moom maf'ulun bihi deuxième la ndax lan dafa mel ni affaire bi maf'ulun bihi kon nañ wax loolu par dirhaman maf'ulun bihi complément bi rek saalim deuxième complément d'objet direct mooy numéro deux mansuubun dañ ko nasab bil fatha ci fatha lan moo tax mu wax saalim lan moo tax mu ko di dugal ndax mbir mi lii la woon ci cosaan comme si dama noon ata ibrahimu alfaqira dirhaman ndax ata waxoon nañ la lan ci fi'l yi nga xam ne dafay soxla mutaaddi mais li fi'l lay ni ngir ñaari verbe ata alfaqira dirhaman jox na lan ku ñàkk ci benn dërëm mu ma ne comme si dama ne anta ibrahimu alfaqira dirhaman ibrahim jox na alfaqir kan la jox alfaqir complément d'objet rek bu njëkk baa goog lan na ko jox dirhaman deuxième complément d'objet rek loolu nag moo tax mu ne comme mais nag comme que dañoo dindi ibrahim def rek onti alfaqiru remplacer ibrahim kon moom day jël attey ibrahim te mooy sujet bi kon moo tax ñu def ko ru comme niñ gisoon dirhaman nag di maf'ulun bihi saanin saanin te duñ wax saa nii loolu nag dinañu ko gis insha allah ci buñ ñëwee ci côté compte yi bu soobee yàlla al adadu kon maf'ulun bihi complément d'objet direct bi saanin deuxième mansubun min fatha bi dañ ko nasab ci fatha pour jeexal nag mu ne tamarin ay exercice ijaal defal al af'al at taaliyata verbe yi di ñëw majhulatan verbe yi di ñëw dañ la dañ leen di def lan majhul loolu mooy lan mooy verbe yii nii danga leen di def majhul mooy kon ay verbe ma'lum la al as af'al ma'luma lañ léegi danga koy def af'al majhula verbe bu ñu xam bi ci njëkk sawwara sawwara sad sawwara bi ci tegu xalaqa euh, sawwara mooy melale na comme buñ nee waa da koy décrire comme ni wayu sawwirakum wayu saw moo leen bind wa sawwarakum yàllaa bi bindoo pare melaluñu nii ñu nekke comme doomu aadama yor ñaari tànk yor kii sawwara léegi da koy def majhul xalaqa mooy bind na lii yëpp dañ leen def majhul xalaqa bind na baayaa mooy jaayante na du baa de baa mooy jaay na jaayante bii mooy allégeance euh, comme bu ñu falee benn président ma porter allégeance baaya a jaayante comme ni saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum def ak sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wasallam te tamit ba léegi taalibe yi di ko def ak sëriñ si baaya mooy jaayante ashaara mooy junju na yii yëpp dañ leen di def majul ashaara mooy junju na qaala mooy wax na qaala wax na qassa mooy nettali na al qussaas al qussaas mooy les nettalikat raconteurs yi raconte ñooñ nag mais nag mën nañoo nekk mën nañoo nekk yoon mais mën nañoo nekk tamit ñi nga xam dañuy nettali tamit lu jaar yooyu lu jaar yoon wala taxud min al qussaasi gayra abil ahwas <laughs> ci muqaddimatu saxiixi imaam muslim al qussaas qassa mooy nettali na walamma jaa aw waqfa wa qassa alayhi al qasas te suuratul qasas yonent yàlla Muusaa ak yonent wa alayhima afdalu salaatu mu nettali yasuuqu mooy mu ngi conduire mu ngi mu ngi wommat loolu yii yëpp dañ leen def mudaare yasuuqu qaatala rayante na dañ koy defalante mu tafa tafaa'ul qaatala moom it danga koy def naha tere na naha tere na yadau teg na yadau teg na yooyu ñooy verbe bi nga am danga leen di def lan majhul bi ci tegu mu ne bayyinil maf'ul bihi thumma adbut harakata ma lawnu ahmar waneel maf'ul bihi bi fii te nga maas li nekk en rouge sa lam bi tegu ci lam boobu yaa koy maas ak tilmii bi tegu ci zaal zaal boobu zaal boobu yaa koy maas al miim bi tegu ci miim boobu yaa koy maas kon mooy élève bi de laaj na jàngalekat bu góor bi bi ci tegu ya'la ya'la miim bi tegu ci miim boobu yaa koy maas ya'la miim bi tegu ci yaa koy maas far yi daal bi tegu ci daal boobu yaa koy maas al mas'ala taabu tëju bi tegu ci taabu tëju boobu yaa koy maas mooy de farid laajte na laaj na mas'ala bi laaj nag question interrogation ci diine laaj benn masala par exemple ne waa bu ma doon jàpp dama jàpp dem ba ci biir fàtte euh, ndax dama ndax ndax raxas naa sama euh, masaa naa sama bopp wala déet nan laay def comme yu mel noonu ba ma jàppee après quinze minutes ak yooyu kon loolu masala la di di tegu nasa raa bi tegu ci saa raa boobu yaa koy maas allah haa bi tegu ci haa boobu yaa koy maas almujaahidi nuun bi tegu ci nuun boobu yaa koy maas nasa raa bi tegu ci yaa koy maas allah haa bi tegu ci yaa koy maas almujaahidi nuun boobu yaa koy maas mu ne kon yàlla dimbali na ñi nga xam ne dañuy kër kër yi ci yoonam di jihaad moo xam jihaad ci dóorante bal wala dóorante fusil ak i bomb ak i loolu walay jaasi walay flèche wala tamit ñi nga xam ne dañuy kër kër yi ci yoonu yàlla katabtu dar siin bi tegu ci siin boobu yaa koy maas katabtu dar siin bi tegu ci yaa koy maas an waaw bi tegu ci waaw boobu yaa koy maas atal mualli bi tegu ci miim boobu yaa koy maas an najihii nuun bi tegu ci nuun boobu yaa koy maas jaiza taabu tëju bi tegu ci taabu tëju boobu yaa koy maas mooy jàngalekat bu góor bi jox na ñi réussir ci élèves yi mooy ci élèves yi jaiza taabu tëju bu tegu ci mooy jox na leen kado bi ci tegu laa yàq ba laa yàq ba allah laa yàq ba laam tegu ci laam boobu yaa koy maas ba laam bi tegu ci yaa koy allah haa tegu ci yaa koy maas du'a hamza bi nga xam ne daa nekk ci kaw ligne bi noonu tegu ci yaa koy maas du'a hamza bi nekk ci kaw ligne bi yaa koy alkaafir yi nuun bi tegu ci yaa koy maase loolu mooy yàlla du nangu ñaanuk yéeféer yi ak lu ñu mën a ñaan bi ci tegu mu ne ijaal hadhihi jumala majhulatan mooy phrase yi ñu gis léegi nii yi mu wax nii nga xam ne da ngay wane mafulun bihi bi kon bu mujj bi yàlla du nangu ñaanuk yéeféer yi loolu boo ko ba pare da ngay wane ana mafulun bihi phrase yi après nag mu ne la kon phrase yi nii nii yi ñu la wax nii après loolu def da ngay jël bu ci nekk nga def leen ay phrase yoo xamante ne ni jumla majhula mooy yoo xamante ne ni phrase kon verbe bi day nekk fi'l majhul dernière bi mu ne arib ma lawnu ahmar i'rabal li nga xamante ne nii dafa nekk en rouge moon bi aay alxuraan ba a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim hunaalika btuliyal mu'minuuna wa zulzilu zilzaalan shadiidan hunaalika butuliyal mu'minuuna wa zulziluu zilzaalan shadiidaa hunaalika foofee ubdil yàlla buur yàlla nattu al mu'minuuna yu ay gëm yi waa zulzilu ñu rëngi-rëngi leen zilzaala nag rëngi-rëngee shadidan tar foofu la ci suuratul ahzab ana lan ci nekk en rouge ubtuliya al mu'minuuna moom ngay i'raab ak zulzilu kon ubtuliya al mu'minuuna ak zulzilu ñoom ñoo ci nekk en yooyu ngay analyser bii di loolu kon mooy cours tay bi léegi nag bii di ñëw insha allahu taala ñu war a commencer cours 23 muy